waxtalafu hal afdalu tartiilu aw aksuhu kullun lahu dalilu warattilil qur'aana tartiilan jalaa dalila tartiilin liman qad faddala wal amru bi dhikril kathiiri laa ya dalilu aksi qad fir riwaaya lii lañ gisoon wuute bi nga xam ne est-ce que tartiil diibal njàng ma wala jàggaawal ko bu gën waaw loolu waxoon nañ la sëriñ bi radiyallahu taala waxoon nañu wutee ki nga xamante ne moom moo ànd ak moo ci ñëw ba moo tax ku mel ni kii mawlaana ibnu abbas radiyallahu taala anhuma doon wax ma jàng man de ma jàng suuratul baqara ak suuratu aali imran boo xam ne dama koy def tartiil wa atadabbaru huma ma leen di seetantal moo ma gënal fuuf ma jàng kaamil bi yépp ci lu gaaw loo xam ne la le du ci am waaw voilà mooy rek comme <laughs> moom mii ni mu waxoon ci wàllu njàng meeg wàllu naafila yeeg yooyu yëpp yooyu mel noonu ah. mu ne woon ma jàng isa zulzilatil ardu voilà isa zul al qari'a ñaar yooyu ma leen di seetantal moo ma gënoon fuuf ma jàng suuratul baqara ak suuratu ali imran ci loo xam ne lu gaaw la te loolu amu ci mu ngi noonu le kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nag mu ñuy wax ginnaaw wute bii nii ma la wax mu lay wax nag malgré tout ça lan li nga xam ne mooy quintessence bi mooy cosaanal mbir mi waaw la nga xam ne moo ci ëpp doole ndax nit mën naa def tartil man naa def tartil mais mu am lu ñàkk xam nga mën na def tartil ba pare xelam mi du fi ne ndax du da ngay def tartil rek yow sa xel a ngi dëgg la moo la ciy gën a yombal ndax booy jànge noonu da ngay gën a teewlu ci mooy gën a en yomb ci di ko teewlu te di xalaat ci li ngay jàng waaye tekkiwul ne képp ko tartiil ku ne mu ngay xalaat ci li muy jàng waaye tamit buñ paree ci lool mooy kuy gaaw tekkiwul ne kuy gaaw ku ne moom li muy jàng fa xamu ci dara waaye kii faalewu ci def soqe la muy ratatat nii dañ naan la déet bul ñaaw njortu am na ñoo xam ne noonu ci lañuy ñuy gën a dégg affaire bi wàññiwu leen dara bu boobaa ñoom dañuy mën a def al. Euh, euh, euh, am na ñoo xam ne sax seen seen làmmiñ man na bar ñu boole tartiil bi ak gaaw gi mais tartiil bi niñ koy defee mooy ñoom taxawaat yi du du yàgg waaw xam nga ne kooku dajale la baynal husnayn moo tax nag mu ñëw nag di la wax ne ma léegi nag wax yi yëpp ma la wax ñaari wax yi ci am li ci ëpp solo mooy la waaw mu ne laakin imaadul amri wal qasdul ajal huma tadabburun tafahumun ajal waaye lu ci man di deme imaadul amri kenoog mbir mi oh, dëgg-dëgg la nga xam ne mooy wéeruwaayu mbir mi wal qasdu ak li nga xam ne moom lañ jublu mooy li nga xam ne loolee mooy mooy nag li am solo dëgg mooy li ëpp solo ci njàng mi que nga nekk koo xam ne da tartiil wala boog yow dangay def bi suraa mooy dangay def tartiil di jàng njàng mu dal comme niñ la ko waxoon wala mu nekk loo xamante ne nii dafa gaaw loolu lépp li ki nga xam ne nag moo ci gina a féete kaw gin cee rëy gin cee nekk li nga xam ne moo tax ñu ciy jublu te mooy jubluwaay bi huma mooy lan ñaar lañu mooy tadabburul loolu mooy li nga xam ne mooy keroog mbir yi te loolu mooy li ñuy ut ci njàng mi di settantal alquran bi comme ni ñu ko tuddalee laay yi nga xam ne ñoo ko doon wax tafahumun fexe di xam di nande di xam di dégg la nga xam ne mooy li ngay jàng laaya ya lan lay wax ah, turu borom bi tabaraka wa taala ak yu mel noonoog laayaam yi yi mu def ci ci kaw téef yi mu def ci kaw suuf ak yooyu ak yooyu yépp ak mbindam mi waaw kay loolu nag mu ne loolu dëgg dëgg mooy li nga xam ne mooy keroog mbir mi ku ko ci am daal ci boo jàngee baax na ajal nee ma waaw nee ma naam waaye nag li gaaw li gaaw léegi nag ñépp xam nañ ne léegi nag muy ñëw ne fattafaqu turan ala kawnihima sunnata xayril xalqi la tansahuma radi alayhi salatu wasalaam nu ne fattafaqu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ mbooleem seen ala kawnihima këne tadabbur mu ànd ak tafahum mooy di settantal ya ba pare am ci dégg-dégg loolu moom ñaar ñaa yële sunnata mooy sunna yi mooy tër mooy yooru moo doon doxaliinu xayril xalqi gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam di seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam kon nag loo ci man di jàng ci ñaar yii laa tan sa huma bu leen fàtte ñoom ñaar waaw mu leen fàtte yow nag li gën mooy defal yonent bi saa saa doon def tartiilal fexe loo man di def ci ci di tadabbur ak tafahum dafa ne waaw ndax yonent bi saa saa xam nga moom fu ne da doon jàngal Qur'an moo tax keroog gis nga bi mu doon bi mu doon gàddaay bi mu doon gàddaay di gàddaay ba waa Makka doon ko xar waa doon ko xar hein euh, Suraaqa Seydina Suraaqa ndax mujj na tuub ibn Maalik ibn Ju'sh sayyidu banil mudlij <laughs> nekkoon sangu waa banu mudlij moom keroog nee na bi may jege damaa dégg ndax daa wuu mi atu naaqa yii waa Quraysh teg wuu téeméeri gëléem sawaay la ñoom Abu Jahlin ne ku leen ko ëndil mort ou vif ñu jox la téeméeri gëléem léegi nee na man bi ma jegee maa ngi ñëw ba ma leen jegee mook Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu maa ngi maa ngi dégg yonent bi sallallahu alayhi di jàngal Alxuraan te keroog bi Utbat ibn Rabi'a sayyidu Quraysh ñëwee doon ko proposer proposition caaxaanam yoo yële mu doon def naan ko yow daal sa ñoñ ñi wax ak waa Quraysh ne bàyyi leen ma dem defal koy proposition gaaral koy mbir amaana mu mu mu bàyyi lim nekk wala boo mu jàmmal suñu yàlla yi muy yi muy wax lu du noonu ñu na ko demal mu dem bi mu ñëwee dinaan ko waaw proposer ko lu nekk boo bëggee nekk buur dinañ la def buuru Makka boo bëggee alal ñu do ñun ñëpp dinañ ñu yow léegi bu dee nag da bëgg nekk koo xamante ne nii yaay sangu Quraysh suñu def la sang bu dee jigéen nga su soxla nga bëgg ñu tànnal la ki dàq nga tànn ñu tànnal ki dàq jox la ko ba mu pare mu ne ko hal farata ya abal walid ne ko ndax pare nga yow doomu yow baayu al waaw mu ne ko waaw mu jàngal ko suuratu fussilat waaw yonent bi alayhi salaam noonu la doon def fu mu nekkoon daanaka mu ngi jàngal Qur'an waaw kon nag loolu la te noonu la ko doon jànge tartiil nuun wal qalami wa ma yasturuun voilà fexe di ko am di ci settantal te ci am dégg def ko roy yonent bi alei satu salaam looloo féete kaw lépp voilà roy yonent roy yonent sallallahu alayhi wa sallam lu ko féete kaw mu ngi noonu le kon nag muy ñëw ci meneen mbir mu ne wa afdalu nnaasi alladi taallama qur'aana rabbihi wa ghayran allama mu ne wa afdalu nnaasi ñi ki gën nag ci nit ñi alladi mooy waa yi nga xam ne walla ndaw si nga xam ne taallama dafa jàng qur'aana rabbihi alqur'aanu boroomam wa ghayran keneen ku dul moom allama mu xamal ko ko waaw jàngal ko loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko wax ci wa mawlaana Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala wa ardaahu comme ni ko al ah imaam Buxaari rahmatullahi alayhima daal di jëlëk Seydina Usmaan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam xayrukum man ta'allama al wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne daa jàng al ba pare di ko jàngale jeex na kooku moo gën parce que moom njariñ li mu njariñ luy jalgati la te njariñ luy jalgati jalgati mooy boo xam ne du yem ci yow dong day dem jariñ ñi ci des voilà moom loolu na rek xam na li gën lu nit mën a xam ba pare mu jàngale ko transmettre ko moo tax yonent bi alayhi salaam foofu la doon xëcc saxaaba yi foofu lay xëcc xeetam moo tax mu ne fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib waaw ki nga xam ne moo fekke sama wax bii nga xam ne wax waxam wax yu la waaw alquran ñi ko fekke ba takk ko na ko jottali ñi nga xam ne ñoo ko fekkewul allahu akbar kon nag kooku mooy ki gën ndax bëgguñu bokk ci ñi gën ah waa yoon waa ngoo kon léegi bëgg nañu xam nañu nan lañuy def léegi nag mu daal di ciy topp mu ne nag muy ñëw nag ci beneen affaire ci mokkal alquran wattu ko mu ne wa xifduna alqur'ana mimma ju'ila farda kifayatin ala ma nuqila xaytu bihi yaqumu qawmu yaxsulu bihim tawaturun ay tasalsulu